am na nag ñu naan ko kat sawri mooy dog yooyu ñoo dañoo ngand ba mel ni aw aw <laughs> nag am ne noo mooy dagg-dagg dañ koy dagg comme boo yoree saw nag pour yombalal ni ñu koy daggaatee noonu lañ ko def voilà léegi nag <laughs> mu ne aw ka qadri sawri voilà mu ngi noonu wala comme ni nga xamante ne nii mu ne wala comme ni nga xamante ne nii euh, mooy euh, dayo nag voilà moo tax <laughs> loolu day mooy ngandi morceau yoo xam ne dañ ciy dégg lu rëy comme que dañoo di ko di ko di mel ni dayob li nga xamante ne mooy yëkk woowule <laughs> waaw yëkk bi <laughs> mu ne nag fa laqad minna abu ubaydata thalathata ashara rajulan léegi nag sëy na abu ubayda jël na ci ñun treize personnes nit ak ay góor ci ñun fa aqaadahum fi waqbi aynay mu toog loo leen gis nga ci orifice ci mooy tànk bi ñu tànkee ci ci ci bët bi grève yi ba pare foofu mu toogloo leen fa treize personnes waaw yoo xam ne ñoom ñépp ci biir lañ nekk <laughs> dugg ci biir <laughs> tellement affaire bi dafa rëy après daa nga wax kacharoo ñaata euh, chez ñoom Google ñoom ñaata lañ wax loolu noonu lay toll mu ne wa axada dil'an <laughs> min adla'i yamul ci loolu toogloo ñooñu foofu ci paxu bët bi waaye mu jël dil an benn benn benn code <laughs> mooy faar waaw faar faar faar faar boo xamante ni nii min adla'i ci li nga xamante ne mooy faaru kasaaloo bi <laughs> waaw <laughs> faaru kasaaloo bi ngandum maami loolee bu ñu waxee li après ñu taxaw ñëw ci kasaaloo euh, nan lay toll ak yooyu insha taala léegi mu jël benn faar ci faaram yi min adla'ihi ci faaram yi fa aqamaha mu dal koy sapp <laughs> waaw thumma rahala a'zama ba'irin ma'na léegi raxala imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne raxala nag mu ne raxala al-ba'iir bi taxfiif al-haa'i bul wax raxala xaa bi da nga koy woyofal mooy bu ci def shadda ay ja'ala alayhi la mooy dafa jël teg gi teg ko ci kaw ah, gëléem gi loolu mooy rahla a'zama ba'irin ma'ana bi gën a mag ci gëléem yi ñor keroo moom la jël teg ci ak teg samp benn ci faaru li nga xamante ne mooy faaru oh, kii bi euh, kasaaloo bi ba ngëndum jën moo bële waaw waaw niroog balen du balen wée ci ngandaay moom mu ëpp balen wala ñooy tolloo ak maas <laughs> léegi nag euh, bi demee noo nee kon mu samp kot bi <laughs> waajal gëlëm yi dina mag ci bi bi bi ñoroon fa marra min tahtiha xam nga xam nga faar faar faar xam nga faar comme li yonent way sa sam ne almara dañ koo bind min bil'in ci faar te faar dafa dafa dafa weng waaw dafa booy dafay courber wu ah daa wenk gis nga faar boo euh, may <laughs> boo rendee mbaar ba fees bay defar côtelette bi xam nga loolu yow yaa ma gën a xam yooyu ah gis nga noonu muy dënge noonu imagine bii nag bu loo xam ne yow boo ko sampee moo gën a njool toit bi la tiim yow moom faaram kese boo ko sampee moo gën a ngand boo ko sampee day dem ba passé toit bi yow néeg bi nga toog téeg bi nga koy saay ci kaw da ko samp xam nga day day day day day day day courbe def nii waaw mooy soit mu jaar ko euh, waaw xam nga faar quoi noonu mu dëñ noonu nga xam ne après mu samp ko waajal gëléem gi gënoon a mag gi ñu yoroon teg ci ak teg ba pare jaarale ci nag hein fa marra min tahtiha ñu jaarale gëléem gi hein ba'ir boobale ci suufu faar bi mooy mu romb jaar ci suufam mooy bu courbé woon mooy ci wet lay jaar faar gi benn cat bi féete ko kaw moom gëléem gi akbar mu ne min lahmi lii pour walla riyaayam voilà nee na wa daal di yóbbal ut yóbbal min lahmihi wa sha'iqa waaw ñu daal di ut yóbbal nag ci ndawalu oh, oh, kacaaloo bi ngandum jën ngandumaamaa jën boobule waaw washa'iq al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne wal washa'iq bi shiin al-mu'jamati wal qaaf washa'iq bul wax wasaa'iq de wa sha shiin boo xam ne daa am ñetti tomb wal qaaf ca fin ba qa bul wax xaa wa wa sha'iq mu ne al-lahmu alladhi quti'a li yuqaddad mooy ndawal joo xam ne da nga koo dagg ngir man koo weer mu mën a mu mën a wow mooy muusal ko voilà <laughs> xam nga ñoom arab yi foofu daa nangu woon a tàng. mooy ñoom dañoo amoon ay méthodes de conservation comme ñëpp ah bu dee chez les Quechua et les Athabascans ñoom glace lañ yam waaw boo demee fële ca Canada ca Alaska ak yooyu wala nga dem ci Mongol yi ca ca ñoom ñoom mbokk jën gis xam ya ñoom bu ñu amee yooyu ndax dañu bari glace waaw foofu day neexe lu bari ñoom seen gis nga ni ñuy conserver seen viande avant ay électricité yi di am ak yooyu ñoom simplon na ñoom glace gi ci lañ doon jël rek daal di denc affaire yi mais ñii nag nga xam ne ñoom c'est contraire mooy dañu nekk ci ay régions yoo xam ne tellement de régions tellement euh, avec des températures tellement élevées e chaudes ñooñu noonu ñoom ni ñuy def beneen affaire la mooy li wolof yi yow xam nga liñ demee mooy liñ naan muusal waa ñoom nag liñ doon def lu bari comme que léeg-léeg doonu ñoon yor taal lu bari dañ koy weer naaj wi tàng bi muy tànge doone sëkk weeru dañ ko doon def teg ko ci naaj wi comme ni ñuy def géej gi hmm. boo demee ay péncum Sénégal ah <laughs> waaw teeca caaray sinomèr ala mboo këy lébu waaw ak ñi nga xamante ne ñooy waajal yooyu nga xam ne dañuy jël jën yi nga xam ne moom la ñuy kii defaree ay géej géej ñoom yooyu ah. kii ko raxas ko nga gis seen seen seen mbalka yu rëy yi ñu yor ah di di di di di di di di di di fe dindi lépp lu nekk ci biiru jën bi raxas ko ba mu set ah daal di koy xorom ba mu kii ñu daal di koy weer ah nga gis dañ koy weer noonu ci naaj wi naaj wi moo koy tàngal ba mel ni yoruñu ay chauffage yoo xam ne ndax boobu ndax noonu lañ doon la ñuy def ah kii ko am nañu koy jéem a industrialiser mais noonu mooy bu artisanal boobu ñoom noonu lañ doon def côté yàpp wi dañ ko doon jël tàng teg ko ci naaj yu mu tàng jël bu ko defee day conserver day tax yàpp yi du gaayoo yàqu loolu la naan nag eh, ñun daggoon nañ ci nag voilà boo tax mu ne eh, washa'iq yooyu ay façon yàpp la yoo xamante ne dañ koy dagg mooy dagg boo daggee yàpp eh, waajal ko ngir tàng li yuqaddak ngir ñu tàngal ko ci naaj wi teg ko ci naaj wi ba nga xamante ne nii Euh, ci lay <laughs> ci lay wowe mooy seche de la viande sèche voilà bu ko defee mooy mooy ndawal ndawalu li nga xam ne mooy gëléem gi euh, maanaam gëléem gi kasaaloo bi jën bi bu ko defee ñoom ñu man cee ñu man cee euh, man a ci seen yoon beeg ba li ñuy ñibbee mu bañ a yàqu sinon man na yàqu ak te foofu ni muy tànge mooy gis nga jamono bon ñoom gis nañ ay senegal ni muy tànge boo fu toggee yenn ceeb yi sax denc ko yenn de rek ko ràpp boo moytuwul balaa ngoon affaire bi yàqu ndax ngoor bi mooy tàng tàng yoo xamante ne bu air bi amul fenn fu mu dugg day jekki rattax da commencé mbir mi forox waaw moo tax forox ak yu mel noonu bi commencé léegi ceeba yàpp bi nga xamante ne da koo dencoon ah <laughs> <laughs> waaw au bi di nga suuree joxoo ko gone yi may yaa nga ñëw bëggu koo deñ nga <laughs> dugal ko ci ronlal bi <laughs> waaw daal koy teg <laughs> nga ñëw fekk mbir yara tax mais du la ko teree lekk de day tàngal ba mu jër naan boo ko tàngalee ba mu tàng moom garawatu ne ko tëll ngay lëgëy voilà loolu yépp mu nekk ay mbir yoo xamante ne nii hmm, yu doy waar la waaw moom ñoom lan lañ def ngir mën a conserver li nga xam ne moom mooy seen ndawal loolu nga xam ne moom lañ jëlee ci kasaalu bi muy li nga xamante ne mooy euh, ngandum jën woo wale mu ne nag ñu yóbbal kon falamma qadimna al madina léegi nag biñ paree ci mission bi ba ñëw madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam non bala ñu jàll attends <laughs> bala woo ko fàttee mais léegi euh, bon parlons de de de bi kasalu euh, kasalu bi lan mooy kasalu <laughs> mooy nan lay toll quoi kasaloo dañ naan la kasaloo de moom lu rëy rëy la waaw ndax kasaloo moom day tolloog li nga xamante ne nii eh, ci wàllu ngann mooy mooy animal bi nga xam ne yu mooy kii yuur yuur yuq yuq mooy bi nekk ci bopp bi bopp bi bu bopp bi mooy bi ci ginne bi ci ginne rëy la ci lu yàlla bind <laughs> loolu la mu gaayo amabu mooy dimaar dimaar moo ko ëppale ci ci ci ci ci bu mbindeefu yàlla yi waaw ngandum bopp waaw ngandum bopp lay yor bu ruuruuruuru te màng moom kasaloo moom lay yor alors waaw nga xamante ne nii day am na fu ma gis ñu naan man na bu màggee nii bu mag man na toll ci ay kii nu mu tudd man na am dix-huit mètres gudde dix-huit imagine nga am na sax bu ma gis boo xam ne waa jare euh, foo xam ne ci Cheikh Google vingt trois mètres wala vingt quatre mën na koo mat waaw yaa ngi imagine loolu way vingt quatre mètres mooy guddaay bi <laughs> ba pare daal di la koy ponkalamaa yenn xeetu ah ponkalamaa yoo xamante ne nii yu rëy ba pare di peser ah bu nekkee adulte adulte bu góor bi quarante et un mille kilos lay lay lay lay lay lay lay lay peser sa waay yaa ngi dégg dégg quarante et un mille kilos sa waay loolu ñaata ton la loolu mi na toonaat loolu ay ton yu bare bare bare la ay ton lii ci ay ton moom la nekk moom moom ki nga xamante ne mooy euh, euh, samakul anbar bi li nga xamante ne moom lañ gën a xamee moom dañ koo xamee it ci kasalu waaw mooy moom noonu la waaw nga xamante ne quarante et un euh, mille tonnes non non kii kilo kilo waaw di peser bu na guddaay bi mën na nekk entre quinze dix-huit am ñu ne ba vingt ay vingt quatre sax da koy man na ko tollu waaw allahu akbar nga xam ne nouveau-né rek bii door a judd rek quatre mètres lay lay lay mooy mooy bébé bi moom quatre mètres lay lay lay lay ba pare tollu ci mille kilos moom day judd rek am mille kilos yaa ngi imaginer loolu sa <laughs> moo tax dafa rëy rëy rëy rëy ba pare am nag ay ay dents ay bëñ yu garaaw la yor kasalu moom loolu bokk na li ko wutelee gaa yi la ñoomin ñoomin baaliin waaw moom ngandum kii la ah day day day amaale ay bëñ yoo xamante ne tey bu la ci xàmpee non bu la goree moom yàqu nga moom xaw ma kan mooy moom yow moom vraiment mooy say affaire euh, kii na voilà mooy noonu la dafa rëy waaw quarante et waaw quarante te loolu mooy mâle adulte bi ah. waaw <laughs> bu dee bu jigéen bi moom côté quatorze mille mooy femelle adulte bi quatorze mille tonnes non ko kilo moom lay lay lay lay lay tolloo moom le grand cachalot kon nag ah affaire baa ngi noonu mooy gis nga kon ni mu rëye woon waaw nga xam ne day dëppi gaal comme comme ba yenn mbaakëll yi dañuy dëppi gaal ah dañuy mën nañoo kii rek ñëw si suufu gaal daal di koy wëndeel mu wadd te suuf la jëm waaw kenn du ci mën si su lëf moom noonu la mel moom kasolu nekk loo xamante ne lu màgg màgg la waaw ngan di daa la yoo xamante nii ah ngan di mâchoire waaw waaw waliyasu billah allah li nga xamante nii daal moo bind lu ko lu lu nekk rek <laughs> waaw waaw lu nekk moo ko bind kon lii la ñoom Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu laa di mooy kachaloo bi noonu la léegi nag ñu ñëw kon fi ñu àggale mu ne fa lamma qadimna al madina bi nga xam ne nag ci la ñu dëgmal ak si madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam atayna rasulallah dañoo dikkal yonent bi alayhi salatu wassalam dañoo dikkal yonent bi alayhi salatu wassalam fa zakarna zalika lahu ñu nettali ko la fa lañu gis ngandum kasaloo bi ngandum jën bii nga xam ne moom la ñu gis ah waaye ak la nga xam ne noonu la Seydina Abu Ubayda ak yooyu nañ fa def yooyu yëpp ñu nettali ko léegi ak ñoom niñ ci lekkeek niñ ci kiiweeg loolu ak nam tol ak yooyu yëpp ñu nettali ko waaw fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen xam nga ñoom lekk nañ ci waaye Abu Ubayda radiyallahu anhu joxe na ay ngàndam nee na non rusulu rasulillah lañ ndawul yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ nekk ci yoonu yàlla te dañoo nekk ñoo xam ne dañoo aajo woo dañoo nekk ci xat-xat amuñu luñ lekk daanaka mooy tàndarma yooyu moom loolu moom la joxe ko yoy yonent bay saasaan nag yëgal leen ne loolu lépp lu ci dara huwa rizqun akhrajahu allahu lakum fa hal ma'akum min lahmihi shay'un fa tut'imuuna yonent bay saasaan ne leen huwa rizqun loolee kasaa loo boo bëre mooy ngandaw jën moo mee ngeen ma ngeen ma melal loolu wërsëg la boo xam ne axrajahu llahu lakum borom bi moo leen ko génneel yéen ñi nekkoon ci yoonu yàlla laa baleen boobu kon teeru fa ci hasard masula teer ci hasard <laughs> maanaam baleen kasaalu kasaaloo bi waaw waaw borom bi moo def mu échoué foofule faatu fa ndax lan ngir mën a reggal ngir mën a Ah ñii nga xam ne dañoo génn ngir ci yoonam ñu am loo xamante ne moom la ñuy lekk ginnaaw bi nga xamante ne qad faniya zaaduhum ci la seen zaat muy li nga xamante ne hmm, mooy seen provision la jeexe ñu ñëw ba yëyi ay ay ay ay xob yi garab di ko tooyal di ko lekk mooy ñooñu sonn nañ borom bi nag defal leen lii moo tax yonent bi saa saa bañ ko lépp ko wax la fa xew yépp mu ne leen nag jën woowee huwa rizqun loolu wërsëg la boo xam ne akhrajahu Allahu lakum borom bi tabaaraka wa taala moo leen ko génneel ba pare mu ne leen fa hal ma'akum min lahmihi shay'un fa tut'imuna est-ce que sax am nga lu ngeen ci dese ci bu ko defee ngeen jox ñu ci ñu lekk. qaala nee na Seydina Jaabir ne radiyallahu anhu fa arsalna ila rasulillah ñu yónnee ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam minhu ca la xam ne mooy provision yóbbal yi woon ca ndawal wa daggoon ko li ñu am euh, da daal woon koy weer ba mu wow yu ñu ko ci moom yonente bi alayhi salaatu wa fa akalahu mu daal di koy lekk waaw <laughs> ah, waaw yonente bi alayhi salaatu wa salaam lekk ci jën kon yonente bi alayhi lekk na jën waaw <laughs> fay booy lekkati jën del fa del xalaat yii laa wax ngay dina defar sa hein <laughs> hein c'était mooy bu dee ne dina defar sa biir waaye di nga ci amaale yàlla <laughs> waaw waaw <laughs> nga ci amaale sa boroom tabaraka wa taala waaw yonent bi alayhi salaatu salaam lekk na ci kasaaloo gi allahu akbar waaw <laughs> jën yëpp du fa xawetu jën yëpp yu jóge ci géej jóge léegi hadis bi nii nii la jeexe mu ne rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu muslim abul husayni rahmatullahi alayhi la ca suuf yëpp ah xanaa wallahu aalam bi mu ne bi mu ne ah, ah, alwashaaiq bi mu waxee li mu wax ne allahmu imaamu nawawi alladi mooy yàpp wi ndawal li nga xam ne qutiya dañ koo dagg li yuqaddad ngir ñu daal di koy séché weer ko ba mu wow mu ne wallahu te borom bi aalam mooy ki xam dëgg dëgg dëgg waaw léegi kon rawahu muslim mu ne hadis bi imaamu muslim moo ko solo léegi laaj bi bala ñu jeexal mooy est moom dong ko solo nañ naan la wax nañ la ko ne hadis bii nii imaamul Bukhari rahimahullah à vrai solo na ko parce que euh, euh, euh, mooy nettali bii te ghazwatu siifil bahr andi na ko foofule ci kitaabul maghazi waaye al jihaad wa siyar andi na ko foofu andi na ko ci asharika ah. <coughs> indi façon jàngat yu baree ci nekk moo tax moom mu daggal comme imaamul Buxaari bi muy def rek jël wàll wi ci xadiis bu indi ngir la yow ci dara waaw ndax ci kitaabul jihaad wa siyar baabu hamli zaadi ala riqaab voilà mooy buntu bi nga xam ne day wax ne mooy yóbbal yi mën nañ koo yenu teg ko ci doq yi voilà ndax lii mooy la ma doon wax ne ñoom ñii Seydina Jaabir radiyallahu anhu dana ñoom indi woon nañ bi ñu génnee di dem ñoom yoroon nañu seen seen provision mais dafa jeex yonent bari sa saa mit joxoon na leen provision moo tax foofu dane xarajna wa nahnu thalathu mi'atin nahmilu zaadana ala riqaabina fa faniya zaaduna voilà mu ngi noonu hatta kaana ar-rajulu minna ya'kulu fi kulli yawmin tamra voilà mu ngi noonu <laughs> voilà mooy même xew-xew bi la mu ne bi ñu génnee moom te loolu waxoon naa la ko dama ne la ku nekk andi woon nga sa sa provision sa bopp sa yóbbal mais dañoo dem ba mu jeex ba yonent way sa saam joxoon leen boobu Seydina Abu Ubayda nag leen ko séddale waaye ba mu commencé di néew muy joxe bar benn tàndar ma ku lekk benn daal di naan ndox foofu imaamul Buxaari rahimahullah dina fa xadiis bi ngir laye côté boobu que mooy man nañoo yenu euh, yóbbal yi <laughs> loolu vraiment ñun <clears throat> gis nga li ma la doon sànq fay naan la booy lekk jën del xalaat lii nga nekk di roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy gis nga imaamul Buxaari li muy wax <laughs> buntu boo xam ne li muy wax mooy que ni euh, <laughs> man nañoo yëgati kii yi quoi ah yóbbali teg ko ci doq yi ndax la hadith bii nii loolu dañ nii nii nii nii nii nii mais ñun ni ñuy xalaate mooy ñun pour ñun l'islam warul régir dara wala yooyu luñ ci xalaat sax naka la ko saxaaba yi yonent way saa saam yar rawatina seen sang def te biñ demee dañ koo wax lépp mu approuvé affaire loolu nga xam ne yow nga kale ci noonu moo tax ñii moo tax ku jàpp ne ñii ñii ñii ñii ñii ñii du ñuy waliyu wallahi kon yàlla amul waliyu gis nga imaamul Buxaari yi <laughs> déglu leen ma bu baax yaa mashar al wolof <laughs> al wolof yi wallahi bu ñu nekkul waliyu waliyu amul ci kaw suuf ay imaamul Buxaari ñoom imaamu Muslim ñoom al imaamu Tirmidhi yi ñii ñii wallaahi bu ñu nekkul waliyu yàlla amul waliyu ci kaw suuf bu ma tuddal sax kon ku dëkk Sénégal waaw kenn amu fi waliyu waliyu du am waaw ñoom gis nga li leen borom bi wax lañ xam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lépp li nga jàpp ne jibil lii yàlla lii waroo booy tëdd nii ngay def wala booy naan booy lii boo lépp booy dox lan ngay kiiwe nan nga dan loxo ngay téye sa dàll yi hmm? est-ce que loxo ndojoor balaa koy téye wala loxo càmmoñ bi ah bu may bu may bu may jox bu ma naanee war a jox kenn fan laay commencer muy lépp waaw bu ma yeewoo lan njëkk def ah fii mu ne bu ma doon dugg benn oto ban tànk laa war a jiital ban nangam lan laay wax loolu nga xam ne di ko topp par benn benn ci seen lépp loolu mooy roy yonent sa saam ko léegi ku koy roy ci yooyu nga foog ne farata yi <laughs> ak yi nga xam ne jaamu yàlla max da lañ kooku kooku kooku nan la ciy mel. wallahi o ci ngay mesurer degré wu ñi wallahi alladhi la ilaha illa hu léegi moo andi na ko foofu yëpp ah, ci mais fi mu ko gën a yaatale mooy ci kitaabul maghazi baabu ghazwati siifil bahr ah, te amoon na luñ ci tuddoon andi na ko yëpp ci kitaabu dhabaa'ih wa sayd <laughs> ah bi mu naan euh, baabu qawlillahi ta'ala uhilla lakum saydul bahri loolu indi na ko foofu imam muslim gis nañ ko moom wax nañ la ci kitaabu saydi moom la ngoon di wa dabaih wa ma yukalu min al hayawanat noonu noonu la tuddee buntu kii téere imam an-Nawawi ak bokkam yi moom mii la sax moo ko tuddee baabu ibahati maytatil bahr sharahi daganu meddi géej waaw loolu nag wax nañ la dinañ ci ñëw la ko indi lii al imaamu Abu Daawud moom itam daal dina koy solo na ko noon al imaamu Abu Iisa at-Tirmidhi na ko noon al imaamu an ak al imaamu Ibn na ko noonu boo demee mooy imaamu Maalik rahmatullahi alayhi mooy al jamaa imaamu Ahmad ñoom yépp ko solo mooy rawaahu lii daal moom lañ naan hadiis mel nii mooy rawaahul jamaa <laughs> waaw waaw mooy boo seetloo waa kutubu sitta ñoom ñépp ko solo. waaye waa Sahih imaamul Bukhari sax imaam Muslim sunanu Muwatta imaamul euh, Musnad imaam Ahmad ñoom ñépp ko solo hatta al imaamu ad-Daarimi euh, rahimahullahu ta'ala moom itam solo na ko waaw quoi gis nga mooy téere référence téere hadis bi mag gi foo dem li nga fekk hadis bi Allahu kon al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj léegi nag ñu ñëw wax benn kàlla la rek mais duñu waxaat wax ji ndax gis nga dafa gudd mu ngi ko di kon ci kitaabu sayd wa zabaa'ih wa ma yu'kalu min al-hayawaani baabu ibaahati Eh, wala baabun ibaahatu maytaatil bahr mu ne haddasanaa Ahmadu ibn Yunus imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullah mu ne haddasanaa nettali nañu Ahmadu ibn Yunus de Ahmadu ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamimi al-Yarbu'i kii mooy kan mooy shaykhul islam <laughs> al-Kufi moom la imaamu Ahmad doon wax ne moom mooy shaykhul islam waaw moo tax al-Fadl ibn Ziyad nee na damaa dégg imaamu Ahmad ibn Hanbal benn waay ne ko mais Ahmad ak kan laay jëlee xam-xamu xadis mu ne ko demal uxruj ila Ahmad ibn Yunus fa innahu shaykhul islam waaw ne ko demal <laughs> yow mii di laaj man imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal boroom ngiiru Hanbali yi demal nga dem ci Ahmad ibn Yunus ndax kooku de moom mooy shaykhul islam moom imaam Ahmad moom boo noon shaykhul islam kii la ci jublu <laughs> waaw shaykhul islam nag dara jooju rëy la de waaw kanta ñun wolof yi moom <laughs> ñoom mooy dee ñu ne shaykhul islam. waaw <laughs> waaye Shaykhul eh, eh, Islam lu rëy la voilà voilà <laughs> waaw <laughs> Ahmad mu ne kon haddathana Ahmad ibn Yunus mu ne Ahmad ibn Yunus moom moo ñu nettali ah te sëriñ la tamit imaamul Buxaari rahimahullah ak ñooñu mu ne qaala mu ne haddathana Zuhayr mu ne ki nettali mooy Zuhayr di Zuhayr ibn Muawiya Abu Khaythama al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Zubair mu nekk ñu nettali mooy Abu Zubair di Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlahum nekkoon sahibu Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu al-Makki ha mu ne taxawal mu ñëw man imam Muslim beneen kàllale mu ne wa haddathana Yahya ibn Yahya mu ne ta hadis bi sama beneen sëriñ di Yahya ibn Yahya di nettali na ko mu Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlaahum al-Minqari mawlaahum an-Naysaburi al-Khurasani rahimahullahu ta'ala taalib imam Malik bu mag mu ne mu ne qaala axbaranaa xabaar nañu Abu Khaythama moom lañ gis sànq waaw. Abu Khaythama non yow Zuhayr nga waxoon ma ne Zuhayr Zuhayr la tudd mais dakkantama mooy Abu Xaysama Zuhayr ibn Muawiya taxawoon nañ fi di ko ak Zuhayr ibn Harb nga bañoon ko jaawale mais Zuhayr ibn Harb sëriñ ñoom Imaamul Buxaari la Imaam Muslim kanta Zuhayr ibn Muawiya moom seen sëriñu sëriñ la voilà mooy Zuhayr moom mooy Abu Xaysama al-Juhfi al-Kufi fii Yahya dane axbarana moom expression yooyu la waxul Zuhayr mais dana Abu Xaysama mi Zuhayr ibn Muawiya mi ngi sànq càllale bu Ahmad ibn Yunus moom dane haddathana Zuhayr fii Yahya nag mu ne axbarana Abu Xaysama an Abi Zubayr mu jël Abu Zubayr gis nañ ko sànq an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala ba'athana Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa amara alayna Aba Ubaydata natalaqqa 'ayran li Quraysh kon nii la ko al imaamu muslim ëndee fii moom ëndiwaat na ko waxoon naa la ne imaamu muslim bi mu ëndee xadis bi da kee teg xadisu bi nga xam ne ci Amr ibn Dinar la jaar mu ne haddathana Abdul Abdul Jabbar ibn al-Ala mais bi ñu jógee léegi loolu mooy kaddu yooyu ex même imam Nawawi teggu ci dara bi ñu jógee léegi càllale boobu bu euh, Abu Zubayr bi noonu la ko ëndee fii ci Riyad bi waaw rahmatullah ala radiyallahu anil jami' mais après boo ëndi na ko da koo tegale waaw da koo tegale ñetti xadis la ci indi tegale ko euh, moom al imam benn bi mu jaar ci euh, ñaari yu mujj yi mu jaar ci Amr ibn Dinar ndax dane haddathana Abdul Jabbar ibn al-Ala muy Abdul Jabbar ibn al-Ala ibn Abdul Jabbar al-Attar wa Abu Bakr al-Basri al-Makki rahimahullah mu ne qaala mu ne haddathana Sufyan Abdullah comme ko wax nañ la Makki yu moom Makka la ne woon kon Sufyaan mooy Sufyaan ibn Uyayna Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali rahimahullah al-Kuufi al-asl waaw waaye Makki la voilà léegi Makka la ne woon qaala xaritu imaamu Maalik rahimahullah qaala sami'a Amr mu ne dégg na Amr di Amr ibn Diinaar al-Makki mu màgg Abu Muhammad al-Asram al-Jumahi rahimahullah mu ne sami'a Amr Jaabir ibn Abdillah waaw Amr dégg na Jaabir ibn Abdillah yaqulu ba'athana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu thalaathatu mi'ati raakib wa amiruna Abu Ubayda ibn al-Jarrah narsulu 'iiran ñuy yëddu di xool di waajal dem di observer ñi 'iiran li Quraysh fa aqamna bi saahili mu ngi noonu la ba nim jeexe après mu tegaat ci euh, même tàllale bi wa haddathana Abdul Jabbar ibn al-Alaa wa bare mu euh, qaala haddathana Sufyaan qaala sami'a Amrun Jaabiran yaqulu fi jayshil xabat voilà di wax ci jayshil xabat taxawoon nañ jotaay bi ñu anna rajulan nahara salaasa jazaa'ir summa salaasa summa salaasa summa nahara Abu Ubayda voilà kii mooy kooku mooy ki nga xamante ne mooy Qays voilà Qays la ibnu Sa'd ibnu Ubaada mooy moo moo loj ci xare bii moo tax gis nga mu ne ci jayshil xabat voilà moo loj ñetti gëléem yi lojaat ñett ginnaaw yi Seydina Abu Ubayda daal di koy tere parce que Seydina Omar moo ko ne eh, kii li muy ne est-ce que wóor na en plus moom il s'endette pour nous faire manger quoi comme quoi ñu gis tamit ñoom niñ meloon neewuñ na moo man moom sawaay gars yi nañ cotiser xalaat lo ne moom daal man na ko jàpp na ne dina ko man mu ñëw di ci euh, kaw kaw boobu dëkk juxëy na kojoo ci waa juxëy na ne ko lebal ma di sa gëléem yi buñ demee Medina ma ma fay la léegi mais sauf que bu ko defee def loolu dañ ciy gise ne mooy nit da ngay am xel nekkul ne di wëng lay defal di di di toggoo yenn yu metti ba moom mu nar cee loru yow mi mu koy defal yaa ko war a wax non non sëñ bi non waaw waaw wax dëgg yàlla eh, baax na vraiment vraiment kontaan nañ lool ci li ngay def maa nag eh, na eh, yal na yàlla barkeel mais mais jaratu ko jaratu ko waaw insha allah jaratu ko quoi voilà nga xam ne loolu it da nga nit ki day bàyyi xel voilà duñ la jox ay doigt nga jël bras waaw yow xooloo waa ji voilà yow waa ji voilà neex na nga toog mu lay yónnee saa su ne di defal la say affaire mais mais sa waay li muy tegoo moom ci il se yu bari endetté wu yu bari ngir yow sa waay yow nga mën a def dara teggil ko loolu quoi <laughs> kon insha allah loolu ci njàngat yi lañ ko wara waaye baax na léegi bii ni ñëw insha allahu taala ñu daal di dugg nag ci njàngat yi nga xam ne ñoo nekk fii eh, dañuy tàmbali wax foog naa première njàngat yi li muy doon parce que wax naa la bi gën a rëy masala fii mooy maytaatul bahri comme ni ko imaamul Nawawi daal di tuddee ibaahatu maytaatul bahri ci buntu imaam muslim bi hmm? sa imaam muslim bi mi koy sara tuddee ko noonu euh, euh, buntub euh, néewi non non néew meddu jën yi géej géej loolu mooy li gën yaatu après mais après balaa loolu dañuy commencer di jël par benn di commencer ci kaw sinon loolooy tax du ñu fàtte sinon man dina yoo xam ne.